ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalisi wal ishriin. asaalis. an abil waliidi ubaadata bni saamiti radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala baayaanaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wat-taa'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaynaa wa ala allaa nunaazi'a al-amra ahlahu illaa an taraw kufran bawaahan laa an taraw kufran bawaaxan bawaaxan indakum min allahi taala fiihi burhan kufran bawaaxan indakum min allahi taala fiihi burhan wa ala an naquula bilhaqqi aynamaa kunnaa laa naxaafu fi llahi lawmata laa'im muttafaqun alayhi almanshatu walmakrah bi fathi miimayhima ay fi sahli wassa'b wal athara alixtisaasu bilmushtarak wa qad sabaqa bayaanuha bawaaxa bi fathi lbaa'i lmuwahhadati ba'daha waawun thumma alifun thumma haa'un muhmala ay zaahiran laa yahtamilu ta'wiila kon al imaamu al-haafidu an-Nawawi Yahya ibnu Sharaf rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne nii ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ci la ñu gis xadiis bi nga xamante ne nii moom la al imaamu rahimahullahu taala daal di woon indi mooy xadiis Mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda di ñaareelu xadis ci buntu bi waaye nekkoon xadis bi nga xamante ne ni mooy xadis numéro cent quatre-vingt-cinq bi nga xamante ne moom lañu tàmbale li nga xam ne mooy téere bi ba léegi kon nag mu ngi noonu le nga xamante ne nii nag loolee nga xamante ne moom la indi woon muy xadis ibn Mas'ud boobee nga xamante ne moo doon wax na amul benn yonent boo xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala daldi eh, eh, yónni lu dul ne defal na ko ñoo xam ne ñu sell lañu di ko jàppal ak ay àndandoo yoo xam ne ñooy jël jàpp ci sunnaam tey xeeñtu li nga xam ne mooy mbiram léegi nag tey inshaa allahu taala ñu war a jël xadiisu ñetteel bi moom la ñu jàng léegi waaye balaa loolu dafa am loo xamante ni nii dañu koo fàtte woon muy ja xadis bu njëkk boobu nga ne ma ban xadis mana la mooy xadis bu njëkk ba ci ba ci buntu bii nga xamante ne nii ci tool bi moom la ñu al imam garab gii nii rahimahullahu taala di gaaral di ñu ko présenté muy baabun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar buntu bi nga xam ne mooy wax digle lu baax tay tereñ la nga xam ne mooy safaan mooy xadis mu njëkk bi di xadisu sayyidina wa mawlana sa abd eh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xam ne moom la doon wax man ra'a minkum munkara mooy xadis boobale xam nga waxoon nañ ci ndax ba ñu nga xam ne ci leen gis xadis bi jël taxrij bi gis ne xadis bi tàmbaliwuloon fii te daa am lu ko waraloon mooy doon wax waxoon nañ la xadis boobu li ci al kii commencé Seydina wa Mawlana abu saidin alxudriyi l ansaariyi radi allahu taala anhu mooy doon wax yonent bi alayhi salatu wassalaam ana naka la doon jullee bésu iid yi ak nan la ko doon def lan la doon njëkk ak lan la doon mujjeel loolu daa am rek benn masala boo xamante ne nii moom lañ ci fàtte woon muy génn gi nga xam ne ndax <laughs> dana yonent bi alayhi salatu wassalaam boo fàtte la ko xadiis bi moom ni mu doon def da doon génn kaana rasulullah rawatina beneen riwaaya bi nga xamante ne nii moom al imaamu Abu Sa'id moo ko soloo te ñu gisoon ko te mu nekk ci Sahihayni boobu muttafaqun alayhi la alors que man ra'a minkum munkara qad qad qad tafarrada bihi muslim loolu al imaamu muslim rahimahullahu taala moom moo ci wéete mooy imaamul Buxaari daal du koy solo kon nag mooy beneen surtout beneen bi nga xam ne dañ koo jëloon doon dina leeral que ne Seydina Abu Saïd al-Xudri radiyallahu taala anhu wa arda ci boppam defoon na ko mooy mooy mooy mooy mooy euh, waxoon na Marwan lu jiitu woon lii xew-xew bi léegi nag kon mu ngi noonu le kon nag te foofu wax na la riwaay bi ñu gisoon sax Euh, ci ci ci ci ci Sahih Muslim bi nga xam ne moom lañ indi ci riwaaya bi nga xam ne mooy Riyadus Salihin même bu dee ne imam An-Nawawi rahimahullahu taala daa indi rek la yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaye foofu boo fàtte woon Tariq ibn Shihab dane woon jële mbir mu jële mbir mi ci Sayyidina Abu Sa'id dane ki nga xam ne moo njëkk alhamdulillah li nga xam ne mooy xutba laata ñuy julli mooy mooy mooy mooy mooy mooy marwan léegi yooyu noonu que mooy fan lañ doon jullee eh, li nga xam ne mooy mooy bésu Iid loolu lañ bëgg a ñëw mooy ne dañ ko doon jullee yonent bi alayhi salaatu wassalaam doonu ko woon jullee ci biir jumaa jumaawam ji de jumaay Medina ci déedéet jumaamam ji doonu ko fa woon jullee moo kon ana fan la doon jullee mooy de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom da ko doon jullee ci benn bayaal bu yaatu boo xamante ne bu nekk foofu le moom fa la doon dem foofu la doon jullee tabaski ak yi nga xamante ne mooy taba mooy korite yi de kon nag léegi laaj bi mooy lan mooy mais léegi ah mais ñun am naa fi ay jumaa yoo xamante ne xam naa leen ak yu bari kori ceeg tabaski ci biir jumaa yi ñu ko jullee ah. kenn du ko jullee ci benn ëtt bu yaatu wala benn bayaal wala benn place boo xam ne bu yaatu la benn terrain bu yaatu bu vague boo xam ne ñu dem fa di ko jullee li nga xam ne mooy tabaski wala nga xam ne mooy korite loolu de moom gis naa jàkk yu bari ci jàkk yi lañ koy jullee moo ndax loolu wutewul ak lii nga xamante ne nii moom la alayhi salaatu wassalaam doon def te moom la al-xulafaa ar-raashidun almahdiyuuna alayhim ridwanullahi tabaraka wa taala doon def waa léegi moom loolu ndax loolu moom kon ah ba dara new ji ñu ne la ah mbir mi nooy mbir mi la mooy li nga xamante ne moom la ñu wax mooy ne jëfu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom am na ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne nii dañ cee sukkandikoo ne loolu day wane ne mooy li nga xamante ne moo jullee ko ci ci ci ci ci ci ci ci ndànd foy foy ga génn ci biti foo xam ne bayaal boo xam ne bu yaatu ñu daal di fay jullee li nga xamante ne mooy julli ji iid ji ak li nga xamante ne mooy mooy moo xam tabaski wala korite loolu moo gën di ko jullee ci jàkka yi àggul nag foo xam ne dañ naan ku ko jullee ci jàkka ci jumaa yi yi sa julli baaxul wala seen seen julli tabaski wala seen julli korite de baaxul loolu moom àggu ci kon nag mu ngi noonu de te tamit dañuy gis ne mooy gis nga jumaa yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne lu tax muy wax lool ñu ne parce li koy wane mooy jumaa yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ngëneel yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax yépp ci ngëneel yi nga xam ne ku fa julli ngëneel yi mu gën a nga julli feneen fu dul foofu ba mu des al masjidul haram ba mu des jàkkaay kaaba gi malgré loolu quand même yonent bi alayhi salaatu wassalaam jullee mbir yi bàyyi jàkkaam gi leen di ko jullee ci ci benn bërëb ba nga bayaal loolu day wane ne kon loolu moo gën loolu noonu li nga xamante ne nii moom la ñu layale loolu te tamit mooy leneen mooy ne noonu la sax a def loolu la ma sa def yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula ba su ci jàkkaam gi loolu masula waaw te pourtant àjjuma yi fa la koy jullee mais bésu yi mosu faa jullee nii tabaski nii korite lépp ca bayaal ba la koy jullee boo xamante ne nii bu ñu xam la mooy ci këru euh, Kasiir ibn Salt moom ñu gisoon nga xam ne après bien après la fa jënd foofu noonu nga xam ne xulafaa ar-raashiduuna yi tamit radiyallahu anhu moom lañ saxoon di def ak ñu ñëw seen ginnaaw xatta ñoom Marwaan sax foofu lañ ko doon defee loolu lépp di wane ne kon loolu te jumaay Medina bi ñu ngi noonu ñu fi daal di woon koy tëj kon nag loolu day wane ne kon loolu de moo gën léegi nag ki nga xamante ne nii mooy al imaam ash-Shaafi'i rahmatullahi tabaaraka wa ta'aala alayhi moom mu ne loolu daal man seetlu naa ne man al imaamu euh, Shaafi'i solo nañu te te te jote nañu jëlee ñu jëlee ci yonent bi saa saa ne lii nga wax nii noonu la doon def mooy ne ci iid gi da ko doon doonu ko woon ci musalla bi la ko doon jullee mooy bërëb boobale waaye doonu ko woon jullee ci jàkkaam ji mu ne na ko noonu ñu ñëw gannaaw ba mu des bu dee dañoo am ngàntu taw. boo xam ne daa tax kenn mënu la jullee ci biti bu boobaa ñu jullee ko ci biir kon nag mu ngi noonu leen moo ne nag loolu nag loolu nag boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne loolu noonu comme li al imaamu Shaafi'i wax rahimahullahu taala ne loolu nag ci jàkke yëpp loolu la ba mu des Médine ba mu des Makka bu dee Makka moom Makka moom ci ci ci ci masjidul haram lañ koy jullee mooy bu tabaski jotee wala korite kenn du fi bàyyi kaaba gi naan aywa jàkkaay kaaba gi naan nañ leen dem ci xuriit yooyu le léegi nag imaamu Shafi'i bi nga xam ne ci la tudd masala bi ci al umm comme ni nga xamante ne ni mun la ko taalibi mbir al imaam Ahmad ibn Ali al-Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala di indi ci Fathul Baari mu ne suñu mu ne mu ne moom kat moom moom moom al imaam Shafi'i yu wax na ci al umm téereem bu mag boobale téere yi mbir <coughs> mu ne naka nii nag mbooleem dëkk yi ba mu des makka voilà makka moom ci biir jàkka ja lañ koy jullee léegi nag mu ne mu ne ginnaaw gi al imaam ash-Shafi'i rahimahullahu taala daal dinay jundu sabab bi mais lan moo tax yonent bi mooy mooy mooy mooy makka moom ñu jullee foofu. alors que ñu koy jullee ci jàkka ji alors que yeneen gox yi ma hatta Medina kenn du ko jullee ci jumaay Medina ñu koy jullee ci mbedd ci ci bayaal yu yaatu yi ca biti léegi moom mu ne loolu parce que Makka ay yoonam ay xuram dafa dafa dafa xat dafa xat alors que Makka jàkka ji dafa yaatu mooy plaine mu toll noonu xam nga Makka ay montagne yu koy xeeru ko wër ci montagne fu yaatoo noonu noonu ñu jàkka ji jël place bu rëy noonu feneen amul feneen ci matt fu mel noonu nag ñu jullee ko foofu mooy gën a yell moos mooy gën a jàppandi tamit ci ñi nga xamante ne mooy nit ñi te foofu la ñuy gën a amee place que buñ ko dine woon léegi nañ bàyyi jàkka ji uti feneen foo xam ne ay xeer ndax ñii dañuy taxaw fii montagne yi nekk seen diggante xur yi nekk fii mu ne moom al imaamu Shafi'i rahimahullahu taala mu ne loolu na léegi moom boo seen loolu illa bi lu mu bëgg a wax daa bëgg a wax ne parce que mooy ne Makka ñoom amuñu place bu gën a rëy waaw alors que ñeneen ñi yeneen réew yi hatta Medina am na yeneen place yu ëpp jàkka ji alors que jàkka ji buñ mënoon a jënd jullee ay nga xam ne ñëpp bay ñëw hatta Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ne jigéen ñi gis seen bërëg sax nañu génn fekk li nga xam ne mooy ñaanu jullit ñéeg yooyu waaye duñ julli voilà mooy ñooñu ñëpp mooy imaginer ñëpp ñi war a ñëw dañuy gën a bari ñi ñëw àjjuma bu boobaa jumaa Medina ji ak ñu meloon tamalo doonuñ ko woon xat ñu moom loolu la joxe comme illa ndax bi sallallahu alayhi wa sallam daldi doon jullee mbir mi ci biti ak ñi nga xam ne mooy saxaabaam yi rashiduna radiyallahu ta'ala anhum ba'da léegi mu ne moom al imaamu Shaafi'i mu ne bu doon daa am benn dëkk boo xamante ne nii dafa dafa dañ koo dundal muy dëkk bu bees bu ñu def nga xam ne nin ña ñoom euh, seen seen jàkke dañu am ngan dina ngandu ngan ngandaay boo xamante ne nii moom daanaka waa dëkk ba mën nañ faa jullee iid te duñ am ay raj-raj loo waa duñu ñàkk ay place que euh, mu ne ñooñu gisuma ñuy génn di dem ci ci ci ci ci àll bi quoi wala di dem beneen bërëb boo xam ne moo gën a yaatu ndax lan mooy ndax mbir mi daal dina leen xajoo daal mooy man nañoo jullee foofu le léegi nag mu ngi noonu le mu ne nag bu dee nag affaire bi moom jàkka ja moom matewu leen a ah lool nag moom del daal dinaay sip man imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ñu doon fay jullee parce que affaire bi dafa xat alors que manoon nañoo dem uti ca bayaal ya foo xamante ne dina gën yaatu te tamit roy li nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wassalam waaye nag moom bu laaj waa léegi dañ koo sib dañ koo sib al imam rahmatullah alayhi waa léegi est-ce que dañoo war a reprendre ak julli ji kon buñ ju fa jullee mu ne déedéet mu ne man gisuma wala i'ada de gisuma ne mooy dañuy mooy non def nañ luñ sib waaye jarul ñu mooy daal boo gisee ne li nga xamante ni nii mooy kon waxu euh, euh, al imaamu Shaafi'i rahimahullahu taala lan la jublu ci mbir mi mooy moom mbir mi pour moom lépp affaire est-ce que jàkka ji bu dee ci jàkka yi alhamdulillah moo jàkka yi bu ñu nee mooy jumaa rek voilà. mooy est ce que bu dee jumaa ji lañ jullee bisimilah est ce que wala déet bu dee ne dinañ fa xaj jarul moom nee na ne gis naa bu dee te ñu am beneen bayaal ci seen réew seen gox bi boo xamante ne buñ fa demee ñoom ñëpp dinañ fa xaj nañu bàyyi jàkka ji dem foofule wallahu ta'ala a'lam wa jazallahu 'anna al-imam ash-Shafi'i al-Muttalibi radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag kon ñu ñëw ci li nga xam ne moom la ñu yem mu ne as-saalisu mooy hadith numéro ñett hadith numéro ñett bi ah mooy biñ tàmbalee téere bi ba léegi waaye mooy ban hadith mooy ban hadith kon mooy hadithu ñetteel bi ci buntu bi waaye xadis numéro cent quatre vingt ginnaaw biñ tàmbalee téere bi ba léegi mu ne xadis bi nag al imaam an-Nawawi mu ne an Abil Walid mu ngi koy jële ci Abul Walid nan la tuddoon an Abil Walid mu ne mu ngi koy jële ci saxaabu bi nga xam ne moo noonu Abul Walid nan la tuddoon Ubaadatu ibn Saamit muy Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu Ubaada ibn Saamit ibn Qays ibn Asram ibn Fihr ibn Qays ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Saalim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraj al-Ansaari al-Khazraji al-Badri ash-Shaami bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a tuub ci wàllu Ansaar jaayante woon na fekk woon na Aqabaat ya di yonent bi saa salaam di jaayanteeg waa Madinatul Munawwara fële ca Makka fekk taay mu nga Makka ngir ut ñu ko faj ñu ko fat waaw waaw fa baayaal karamal ansaara fil aqabaati rabbi asbil alayhim waabilal karam fekk woon na ko moom Seydina Ubaada mi moom la boroom xilaas di wax foofu fële ne wa fa baayaal. Hmm? lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi fa baaya'al karamal wa ansara bil fil aqabati rabbi asbil alayhim wa bilal karami voilà kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di dañu woon di dem ci seen foire yeeg yooyu seen marché yi ngir di leen woo ci diini ba ni nga xam ne lay jaayante ñu tedd ña ay ansaar way dimbali ñuy dimbali diini rabbi ay sama borom asbil yàlla na ngay yor saa su di sotti di waame say waame di jëm ci ñoom waaw asbil del sotti alayhim ci ñoom waabilal karami waame yi sa kay kay teraanga yi du dog kon amin mu ne kon moom Seydina euh, Ubaada ci ñooñu la ah, taala anhu wa ardaahu nga ne après Euh, mu ngi génn àddina nag xilaafa Seydina Muawiya ala xilaafati Mawlana Muawiya <laughs> saa ma ñëwee fu ñu yoroon damay fàtte lool <laughs> ala xilaafati Mawlana Abu Muawiya <laughs> wa eh, du loolu nag voilà loolu ci dañ ba loolu kon mu ne. moom Seydina Ubaada nabil Waliidi Ubaada ibn as-Saamiti muy Ubaada di doomi as-Saamiti radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala nee na baayaana rasuulallah nee na dañoo jaayanteeg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ala sam'i lan lañ jaayanteeg moom mooy keroog laylatul aqaba la mooy guddi googu nga xam ne yonent bay saasaam joxante ñoom rendez-vous ca Aqabatu Mina waaw ñoom waa Lamsaar ngir mu wax ak ñoom ñu daal di jaayante waaw porter allégeance mu am lu mu joxe am loo xam ne moom it ñii dañ ko da koy joxe waa Lamsaar man koo nangu waa waa Lamsaar it am loo xam ne dañ koy wax yonent bay saasaam mu nangul leen ko ñu ñu téewante ci loxo daal di euh, euh, euh, mu fasu la nga xam ne mooy lañ jaayante mu ne kon jaayante nañoog rasulullah yi dawal yàlla li kon wax nañ la heure bi mu amoon mooy ci aqabaat yooyu la ñett la woon mu ne rasulullah yi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i di déglu di dégg otta ak topp di dégg ndigalu yàlla ndigalu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'at di topp seen ndigal fil usri moo xam dafa jamono yu neexul la <laughs> waaw jamono yu mitti la wala yusri walla jamono joo xamante ni nekk na jamono ju yomb mooy jaamu ci yàlla ak topp ndigal yomb na ci waaw lépp que bu mu ci man di doon jaayante nañoo yonent bi alayhi salaam que loolu moom ah nañu nekk ñoo xamante ne nii dañuy pare ngir di dégg ndigalu borom bi di dox ay ndigalam tey soree cere wal manshat yi ak jamono ji nga xam ne dañuy saware wal makrah yi ak jamono ji nga xamante ne moom ah mooy du ñu sóode du ñu ci sawar dara. waaw daanaka sax bakkan du bëgg nekk di nekk nekk ci jëf dara toog rek waaw nekk ci kër yi rek waaye même loolu ndax tàng na lool waaye it nga ah jaayante nañu moom ne même bu lool amee du ñu tee làmboom digalu yàlla yi sori tereem yi waaye du ñu tee di digle lu baax tey tere lu bon mu ne wa ala asaratin alayna waaye it jaayante nañu yonent bi alayhi salaam këne mbir mi <laughs> mooy topp gi ñu koy topp di dégg ko topp nekkul ne ci kaw mu ñuy neex kese ko li mu wax nii leeral na ko fee mais mooy même bu dee ne hein hein ña nga xam ne ñoom lañu ñoom lañu jiite ñooñu jiite mooy di dégg di topp kan yàllaa yonentam alayhi salaam mais di dégg di topp képp koo xam ne moom la borom bi teg mbiru jullit ñi ci loxo waaw moo xam neex na wala naqari na sawar nañ wala sawaruñ wala asaratin alayna même bu dee ne c'est nos intérêts day am ay jeexital ci suñu kaw mooy lan yi daal sawaay ah waaw gars yi dañuy jël suñu àq yi rek comme la yonent bari saa saa waxoon ne bu boobaa matal leen leen seen àq dangeen laaj seen àq seen borom waaw mooy même bu nee ne le fait ñuy topp ña ña yor mbiru jullit ñi mbir yi day am day am conséquence yu day am conséquence ci ñun waaw wa ala an la yunazi'a waaye jaayante na moom ci kaw ne lan la nunazi'a al amra ahla ke duñu xëccoo mbir mi mooy njiite mooy jiite ak yooyu ah ahlahu ñi nga xam ne ñoom la borom bi def ñu ah ñu yor mbir yi waaw ña ko moom les ayants droit duñ ñëw hein naan leen autorité bi yi ngeen yor lii ngeen yor ñun ñoo ko war a nangu foqar ci ko seen loxo déedéet du ñu ko def loolu jaayante na ñoom illaa lu dul an taraw mooy ñu la jiite ah borom bi def na diwa fii xalifa bu leen def rébellion créé ay kii ne da ngeen ko fii jële mu ne déedéet wa an la nunazi'a an-nasa wa an la nunazi'a al amra ahla te jaayante na yonente bi sallallahu alayhi ci kaw ne nu ñu xëccoo mbir mi muy ak jiit ah la ña nga xam ne ñoom la borom bi def na ñoo ko moom ñoom la nekk seen loxo illaa suuf an taraw ngeen gis wax lu dul ngeen gis kufran ak kéefér ci ñoom bawaaxan gu leer naññ indakum boo xam ne jóge na ca ñu def moom fiihi burhan preuve bu kenn du contesté waaw waaw bu leer nañ buy wane ne lii moom li ak kéefër gu leer la ja soxla mooy aajowul ta'wil aajowul interprétation leer nañ que ne def nañ lii moom kéefër lañ bu boobaa moom bu leen leen topp waaw wa ala anna wa ala an naqula bil haqq aynama kaanu waaye jaayante nga yoo gënante way sa beneen point mooy du ñu wax ah bil haqq ci dëgg dodu wooy wa ala an naqula ñuy wax te ñuy ci kaw ñuy wax bil xaq dëgg kese ay nama naa fu ñu man da nekk fu ñu man da nekk occasion bu ñu man di nekk jàpp nañ ne eh, bu ñu waxee dëgg du ñu arrangé mukk même loolu sax ñuy wax dëgg kese fu ñu man da nekk laa naxaafu du ñu ragal fillaahi ci yàlla lawmata laa im aji ŋàññaate aji ŋàññaate fu mu mën a doon fàtte woon nañ benn njëpp euh, mooy yenn baat ci imaamu Nawawi par exemple al manshatu wal makrah mu ne bi fathi miimayhima bul wax munshati ak mukrahi makrahi manshat la makrahi ak manshat mu ne bi fathi miimayhima ci fata mooy def fatha maas ci kaw miimayhima ah seen ñaari mi mooy ma manshat ak makra mu ne ay fi sahli wa sa'b loolu li ñu ci jublu mooy muy jamonoy nooy jamonoy neex ak wasamb ak jamonoy metti yooyu yëpp ngeen di dégg topp waaw képp ku yàlla def mu yor seen mbir jiite leen jaayante leen nag man ci loolu ginnaaw bi nga xamante ni ci ngeen jaayanteeg loolu ci man seen yonent dégg ak topp waaw waaw kon nag mu ngi noonu mu ne loolu imaamu Nawawi mu ne wal asara wal asara kanta jeexital mooy baat boobu ngir mooy al bil mushtarak mooy nit koo xam ne day antimoo loo xam ne ñëpp a ko bokk àqu nit ñi wala yow nga jël sa wàll jëlaale àqu jàmbur waaw jagleel ko sa bopp ko wax <laughs> mu ne waqat sabaqa bayaanu te nag loolu euh, romb na ñu daal di koy leeral affaire bii nii waaw ah ah waaw waaw loolu romb na hadith cinquante et ci téere bi ci baabu sabri bim ne war waan ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fama ta'muruna qaala tu'adduuna al-haqqa alladhii 'alaykum wa tas'aluuna Allaha alladhii 'alaykum alladhii lakum hadis boobu gisoon nañ ko mu ne woon wal asara al-infiraadu bi-shay'i 'amman lahu fiihi haqq waaw mooy hadis Mawlaana Ibn Mas'uud boobu ci buntub muñ buntub chapitre 3 bi hadis numéro 51 maam dun ma ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam ndawal yàlla li nee na sa takunu ba'di athara sama ginnaaw dina am ay jeexital yoo xam ne xamu ngeen ko waaw wa umurun ay mbir yoo xam ngeen ko bañ ngeen mooy xamu ngeen ko waaw ñu ne ko mais yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam loo ñuy digal mu ne mooy ngeen jooxe ci seen jiit yi lay wax ñu leen jiite di ngeen gis loo xam ne wuute na ak sama haj yu sama doxal yi ak ñi nga xam ne ñoo ñi ma sës sama xulafaa ar-raashiduna yi di nga gis après ñoom ñoo xamante ne yoo xam ne bi ngeen di ñaawlu la waaw dundi bokk ak li ma fi ne woon de ñu ne ko mais yeneen trois cent cent doo ñuy digal mu ne ngeen jooxee leen seen xaq bi nga xam ne moo gàllu ci seen loos yéen envers ñoom autorité yooyu def leen ko fa lañ la doon waxe bul ne man dara laa joxeetul benn zakat du ma leen ko jox te ku fi ñëwati yenn yi di ma kii je vais les filier waaw xoon naa da bul filier de déedéet waaw nee nag après quant à seen àq bi nga xam ne ñoom lañ yor ñoom autorités yi da joxuñ leen ko ngeen laaj ko seen borom hadis ba muttafaqun alayhi la waxoon na al wal asaratu al infiraadu bi shay'i amman lahu fi haqq al asara mooy koo xam ne am na ci àq waaw alalu moom benn kast famisal ak tel parce que ñoom ñoo ñoom ñu ñu alal poste yu baax yëpp ñoom rek dafay ne alal yi xattaa yi ñu war a joxe sax yooyu seen bopp lañ koy lañ koy joxaat mu nekk seddale bukki rek waaw bii bukki bii sàmba bii njuur bukki njuur bii sàmba bii njuur bii moom ku ci njëkk la te maa ci teg naa ci sama loxo man bukki bu ko defee par yëpp quatre par la fi bukki teg mais bukkee jëlaat lépp li yenn daal sawaay biñ ne ko par départager affaire sawaay kat xaala jii wala kat dagu yàpp ji noo koy départage ko bukki par yi teg ne par bee bukkin waaw par bii ci tegu samba te moom yooyu yëpp moom la par bee ngoor kantaa bi mujj ko ci njëkk la sama naa ci teg saa loxo maa ci njëkk kon nag mooy loolu am na nguur yi ñoom noonu lañ bari na ñoo xam ne noonu la ñuy doxale waaw nga xam ne alalu réew mi yëpp ça tourne autour de leur famille ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñoom léegi wëllit ñeneen ñi la yorent bale saa saam nag di wax loolu la naan fii loolu romboon na kon fay gis nga kon nag affaire bu bu la nee loolu romboon na kon léegi euh, euh, xam nga euh, li tax voilà moo tax mu ne al ixtisaasu al wal athar al ixtisaasu bil mushtarak wa mooy hadith cinquante et un waaw loolu lay de mu ne bawaaxa kanta bawaaxa mu ne bi fathil ba i ba la ñuy wax hein muhmala mooy xaa bi nag dul xade du amul amul tomb waaw ay mu ne liñ ci jub mooy zahiran la yahtamilu mooy boo xam ne dafa leer nañ mooy kufran ba waaxaa bu leer nañ amul benn interprétation bu ci dugg mooy dafa leer waaw fii mu ne jant bi bu génnee képp koo xamante ni say bët amul problème xam nga ne lii jant bi la amul ñu naan mais est du beneen planète non non boo xam ne daa jar fii heure bii à onze heures loolu dafa leer jaru léegi kon lii la mu ne bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari muslim ibn hajjaaj rahmatullahi alayhi ma solo nañu ko al imaamu al buxaari indi na ko ci ñaari bërëb ah indi na ko ci kitaabul fitan baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam satarawna ba'di umuuran tunkiruunahaa indi na ko ci buntu boobu moom al imaamu al Buxaari waaye indi na ko ci kitaabul ahkaam ah, baabun kayfa yubaayi'u al imaam an-naas kon bu ñëwee ci bële moo gën a niroog mu ne moom al imaamu Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Ismaïl mu ne ki ñu nekkale mooy Ismaïl ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways bokk imaamu Malik la woon rahmatullahi alayhi al-Asbahi al-Madani rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathani ibn Wahb ki ma nettali mooy ibnu Wahb bu mbokk taalibeem la mais fii ci moom la ko jëlee ñoom ñaar ñëpp ay taalibe imaamu Maalik lañu woon rahmatullah alayhi mu Abdullah ibnu Wahb bu muy sëriñu waa Mis Misr Égypte Abu Muhammad al-Fihri mawlaahum rahimahullahu ta'ala an Amr mu jëlu ko ci Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari Abu Umayya rahmatullah alayhi al-Misri an Bukayr moo ko jëlee ci Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashajj al-Qurashi Abu Yusuf rahmatullahi alayhi Ah moom mu ne an Busr ibn Sa'id moo ko jëlee ci Busr ibn Sa'id al-Madani al-Abidu al-Hadrami mawlahum rahimahullahu ta'ala an Junaada ibn Abi Umayya moo ko jëlee ci Junaada ibn Abi Umayya al-Azdi ad-Dawsi az-Zahrani ash-Shami rahmatullahi alayhi qaala mu ne am na mu ne qaala daxalna ala Ubaada ibn Saa'id Ubaada ibn Saamit dañoo dugg ci Ubaada ibn Saamit wa huwa marid hadith bi woon nañu ci ban circonstance ci ban naka la Seydina Ubaada nettalee xadiis bi kon Junaadis ibn Abi Umayya rahimahullah mu ne dañoo dugg seeti uh, Ubaada ibn Saamit wa huwa marid fekk dafa dafa feebaroon qul naa ñu ne ko aslahaka Allah yal na la yàlla yéwénal yal na yàlla wéral sa cër yi waaw di joxaat la la santé haddis ñu ne ko bi hadisin yanfa'uka Allahu bi ah ñu ngi lay ñaan sëriñ bi daal nga daal di ñuy ñaan mooy waxuñ ne ko par force euh, euh, jàngaleel hadis ah non mooy ñu ngi lay ñaan haddis nga daal di ñuy jàngal bi hadisin hadis boo xam ne moom nga ñuy nettali daal yanfa'uka Allahu bi nga xam ne boroom bi dina la ci jariñ le fekk nga xamal ñu ko sami'tahu boo xam ne nag yow yaa ko dégg sans intermédiaire minan nabi yi jële ko kenn amul dig digle biñ ko déggee minan nabi yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama Ah léegi nag loolu lañ ko laaj waaw li muy feebar feebar new leen waaye yéen maa ngi feebar sonn ngeen ñëw naan ay ay jàngaleel yéen amu ngeen xel quoi non waxul loolu ci saase waaw mu ne mu ne daana nabi sallallahu alayhi wa sallam fa mu ne yeneen tubaab saa saa am dañoo woo ñu jaayanteeg moom fa qaala fii maa axada alaynaa te bokk na ca la nga xam ne mu wax ci li nga xam ne jëlee na ko ci suñu kaw ñun. an baya an bayanaa ala sam'i wa ta'a fii manshatinaa wa makrahinaa wa usrinaa wa yusrinaa wa asaratin alaynaa wa an laa nunaazi'a al-amra ahlahu illaa an taraw kufran bawaahan indakum min allahi fiihi burhaan loolu mooy li nga xam ne mooy liñ gisoon sànq mooy liñ waxoon bañ koo waxaat ci docc ko ci euh, wolof léegi santal imaamu muslim moom benn buntu la ko indi muy kitaabul imaara buntu bi nga xam ne moom la surah yi def baabu wujuubi ta'atil umara fi ghayri ma'siya mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba moom turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi ak turu baay moom baay bee jiitu waaw nga ne mooy loolu mooy la mu ne xaw sayyidina muhammad sayyidina muhammad ibn abdillah sayyidina abu bakr ibn abi shayba moom Abdullah ibn Muhammad la tudd voilà boo ko jàppee noonu doo ko fàtte muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Kufi rahmatullahi alayhi qala haddathana Abdullah ibn Idris mu nekk ñu nettali ma Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswadi rahmatullahi alayhi Abu Muhammad Kufi rahmatullah alayhi an Yahya ibn Sa'id moo ko jëlee Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Tha'laba muy Yahya ibn Sa'id Abu Abu Sa'id al-Ansari an-Najjari al-Madani al qaadi wa Ubaydillah ibn Umar ak beneen sëriñ mooy Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim surtout Sayyidina Umar ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala moom lañ naan al-Umari an Ubada ibn al-Walid ibn Ubada mu jël ko ci surtout Sayyidina hmm, Ubada ibn al-Walid surtout Sayyidina Ubada mooy Ubada ibn al-Walid ibn Ubada ibn as-Samit al-Ansari al-faqih al-Madani rahmatullahi alayhi al-Ansari rahimahullahu ta'ala abiihi moo ko jël ci baayam al-Walid Walid ibn euh, euh, al-Walid ibn Ubaada an jaddihi al-Walid jël ko ci baayam mooy jaddi jaddu kan Ubaada maamu Ubaada mais di bàyyi ci euh, Walid muy Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala baaya'na rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne fële moom ñeneen ñi ko jëlee mooy di leen ñoom dañoo demoon seeti woon ko mu feebar kii nag doomam moo ko jële ci moom ah kon nga xam ne man naa du bokk ak que ne daa feebaroon man lañ du xamaloon na ko doom ji bu yàgg sauf que ñee ñoom seen seen circonstance li koo xamee la woon mooy dafa feebaroon léegi nag wan mu ne bàyyaana rasulullah sayyidina Umar mooy wax sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'a fii diini la sayyidina al imam an-Nawawi indi ci Euh, baat yi la indi ci Riyadou Salihine bi mooy bu imaamu Muslim ibnu Hajjaj rahmatullahi alayhi mu ne baayaana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusri wal manshati wal makri wa ala atrafi ayna wa alla nunazi'a al-amra wa ala an naqula bil haqqi innama kunna la nakhafu billahi lawmata la'im kon nii la kon al imaamaan indi est-ce que ñoom kese ñoo ko solo ñu ne le déedéet al imaamu Maalik ibnu Anas ibnu daaril hijra euh, euh, euh, imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu ak al imaamu Ahmad daal dinañ koy solo na kon al imaam Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasawi an-Nasa'i ak al imaam ibnu Maaja radiyallahu ta'ala anil jami' wa rahimahum ñii ñoo ko soloo kon ci gàttal tuuti rek mooy hadis bi la digle lu baax tere lu bon lu buntu boobu la ñëw ban lëkkaale la am mooy yoretu waay saasaam dafa jaayanteeg ñoom ci dégg ak topp waaw mooy dégg yàlla ak ndawam bi waaye ak ñi nga xam ne ñooy ñëw gannaawam mooy ñi nga xam ne ñoom la borom bi di jox ñu méngale méngale seen mbir ñoom. muy neex ak mu yóbbu waaw sabr wa ta'a di dégg ci yàlla ak yonentam ci lan digal gi nga xam ne moom lañu ñu digal waaw dañoo jaayanteeg moom waxoon nañ la jaayante ni muy demee ku nekk day mel ni comme kii jaay gis nga moo tax mun buntu yi ci même terme yi al mubaaya mooy loo xam ne ay pacte la ñuy joxante te mu ngi ko jëlee ci al bay'u comme ñi nga xam ne ku nekk ci ñaar ñiy jaay da ngay tàllal sa loxo keneen ci waaw. ku nekk am loo jël sa sa sa tenk waaw kon nag mu ngi loolu loolu la léegi nag mooy kene dañuy dégg suñu borom ak ndawam bi sallallahu alayhi wa naa jëfee jamono joo xam ne sa euh, naqari wala war nañ wala sa waruñu wala asaratin alayna waaw waaye di déglu li nga xamante ne mooy ñi ñi topp ñi ñi jiite même bu dee ne affaire bi gars yi dañuy jël suñuy àq quoi ah gars yi am na yoo xam ne fayuñu ko dara mooy xadiisu Mawlaana Ibn Mas'ud bi ñu la waxoon xadiis cinquante et bi moo ko leeral waaw waaye yonent bi saa saam bu boobaa loo loo ñuy conseil mu ne leen seen àq yi envers ñoom te ngeen laaj yéen seen àq nga xamante ne nii mooy seen borom kon nag <laughs> waaw te loolu moo ñu naqari yooyu mooy loo xamante ne nii affaire bi. mooy la waxoon ci hadith boobu rek yoo xam ne di ngeen gis asara ay mbir yoo xamante ne tunkiruuna xaa waaw mu ngi noonu <laughs> waaw am na yoo xam ne non mooy mooy tayel rek waaw al usru wal yusr wal manshat wal makra waaw da am na yoo xam da ngay sawar ci def lu baax sawar ci topp yàlla sawar ci bàyyi yi yore lay tere waaye sawar ci dégg digal ña nga xam ne ñoom nga war a dégg ñooy say autorité waaye am jamono yoo xam ne yooyu yëpp doo ci am dara ah waaw waaw léegi mu ne wa ala asaratin alayna mooy même ci suñu kaw bu dee ne mbir mi sax favorable pour ñun ndax kii ñuy toog ah mu ngi jël suñu alal yi de waaw waaw moo tax ñu gisoon ci <laughs> riwaay yële même bu dee dalaa duma sax <laughs> alhamdulillah wa in akalu malak wa darabu dahrak toppal rek dana transaction loolu waxoon <laughs> léegi boo ko waxee gaa yi ne waay yow kii kolo booloo wal iyaazu billah yonent lay saa saa nee na bu dee dañoo jël sa alal dañoo lekk gars yi dañuy jigi dañoo lekk sa alal dóor sa gannaaw si yow déggal ta toog waaw lii fela wa nga xam waaw la lay waaw fitna moom loolu la yonent lay saa saa bokkul lim gënoon a mbañ waaw moo tax waxoon na ko ñoom Seydina Abu Dar ak ñoom waaw ñooñu moom lan wa in darabu wa akalu maalak wa darabu dahrak wala wa in akala wa daraba dahrak waaw toppal rek waaw ndax mooy loolu du ne waa ji day fekk ne li muy def da nga koy ànd déedéet loolu mooy ittiqaa'u ah, wala daf mooy nga irtikaabu axafu dararayn mooy nga def li ëpp li gën li ñaari lor moo fi am soit nga supporter dóor bi ñu lay ak ni ñuy jël sa alal noonu ci maali foroteen taxe yu yi nga xam ne ay tax yoo xam ne pour punir la parce que bokkoo ci ñoom ñuy génnee dossier yoo xam ne ngir yëpp jaar ci justice boo xam ne c'est corrompu ñu dóor lay taxe ne la fayal waaw xam nga loolu mooy jël nañ de lañ mais dañ laa ne waaw mbir mi daal fekk terewu la ngay jaamu yàlla te moom deful loo xam ne kéefër bu feeñ dal reer la waaw bu boobaa fekk loolu amul rek yow affaire ndax lu bon lool mooy supporter yar gi ak alal gi ñuy jël ci yow lu bon la de lor la waaye moo gën a woyof nga révolutionné wala nga jël ay arme ferme rébellion yaa ñi ànd ak yow ngeen xeex ak gaay ay moor lu bari waaw yoo xam ne rek bu ngeen xamee ni ñuy tàmbalee du ngeen xam fu muy jeex waaw moo tax mu ne wa ala asaratin jaayante nañoo ci kaw yeneen tubaab yi saa saa am ci point bii tamit kon boo compter a sam ci kaw lan la jaayante dégg topp man nga leen a boole wala nga séparer ci muy neex wala muy naqar wala ñu sawar wala mbir mi ah sawaruñu de te neexuñu waaye wa ala asaratin ñetteel wala ñaareel ci yoo xam ne sax ñu ñu jiite favorable ci ñun de dañuy tooñ di am ay jeexital suñu alal yi ñu bokk wala suñu àq yi ñu aaki moo ko. waaw yor ko ñoom kese bi ci bànneexoo contre ñun wëllif ñu waaye beneen buñ jaayanteen wa an la nunazi'a al amra ahla waaye ñu baña ñu bañ a ñu bañ a euh, ñi nga xam ne ñoom la borom bi def ñu jiite ñu ñëw di foqar ci mbir mi ci ñoom fekk ñoom ñoo fi nekkal la leen fi teg jëlee bu leen fi loolu bu leen nekk naan da ngeen foog leen waaw bu leen xëccoog ñoom loola la lu dul illaa an taraw kufran bawaaxaa waaw lu dul ngeen gis kéefër goo xam ne gu leer la ñoom Imaam An-Nawawi nag am nañu ne kéefër goo mooy maasiya gu leer ba bakkaar boo xam ne kabiira gu réeréy la mais amaana loo ginde dëgg li nga xam ne moom la ñoom alqa euh, Imaamu Qurtubi rahimahullahu taala ne loolu daal mooy ak kéefër gu leer naññ amaana loolu mooy li ginde dëgg parce que lu tax parce que mooy ñoom li ñuy def rek di lekk alalu jàmbur yi di ko lool loolu kabiira la mooy aklu amwaali naasi bil baatil loolu moom gën lu rëy la waaw moo tax imaam al-Qurtubi rahimahullah ne al-kufru ah ala zaahiri mooy ni ko Yonent bi alayhi salaam wax loolu la mooy kéefër gu leer boo xam ne borom bi ci téere bi yàlla bi moo leeral loo xam ne am ngeen ci preuve boobaa moom ngeen sumneeku ci di nopp gaa yooyu ak tamit di jaayante ñoom di am ak ñoom benn loo xamante ne xaar ma yàlla waaw waaw. ndax bu boobaa non seulement dañ ciy demee dañ leen ciy pousser te nag euh, nekk ci kéefër ci gën a garaaw rek waaw bu moom voilà kooku nag mu ngi noonu lool mooy insha allah li gën a dëgër keneen du euh, maasiya comme ni imaamu Nawawi rahimahullah wax ndax ñoom ci marché lañ dëkk ay kabaa'ir rek la def waaw xam nga leen fi gis ci biir téere bi ay gaa xam ne ñu ñàkk bi yàlla ay jiit yoo xam ne ñoo ñëw zaaru Ubaydillah ibn ci ñëw ne kooku tojaage yi mu def dinañ ci ñëw insha allah cité ci yenn rek wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon nag lii la waaw bi daal lii la mooy tamit di digle ban rapport la am mooy di digle lu baax digle tamit lu woon mooy as-sama wa ta'a yàlla lan la ñu digal. ñuy digle lu baax tey tere lu bon waaw léegi nag buñ diglee lu baax ak tere lu bon moo xam ci kaw bu boobaa sawar nañu walla sawarul mais nañu ko def quand même waaw ndax lan ndax tam borom bi tabaaraka wa moom moo ñu ko digal waaw même bu dee sawar nañu sawaruñu yooyu yépp nañu xam ne ci lii lañ war a ne lii lañu borom bi tabaaraka wa taala digal waaw kon nag mu ngi noonu de waaw moo tax al imam an-Nawawi mu ne wa an la an la naqula bil haqq wa an la naqula bil haqq aynama kaanu te ñuy wax dëgg donc fu ñu man di nekk waaw laa naxaafu du ñu ragal fillaahi ci yàlla lawmata laa'im aji ngaññaate aji ngaññaate kat lu ne ci al-Minhaj rahimahullah bi muy sarah hadis bi mu ne maanaahu maanaam mooy na'muru bil ma'ruf dañuy digle njekk kete wa nanha 'anil munkar di tere li nga xam ne mooy safaan fii kulli zamanin wa makan ci bépp jamono ak bépp bërëb nan lañ koy digal alkibaar mag ñi wa sixaar ak xale yi laa nu daa hënu wala laa nu daa hënu fii ci ahadan du ñu fi raggalante gannaaw ci loolu kenn ak ku man di doon bu defee lu dul noonu dinañ ko ko wax waaye ciy teggin waaw dina ànd ak i teggin waaye nag wax ji dinañ ko def sóoraale lañ la waxoon te gataay bu njëkk ba hadis bu njëkk ba man ra'a minkum munkaran koo xam ne est-ce que waa boo kon wa teree du yàq du indi problème bu ëpp yow li nga war a faj loolu lépp dañ ciy bàyyi xel mais bu yooyu yëpp dàqoo moo xam mag lañ kibaaran al kibaar wa sigaar ak gone yi te duñ ci laayalante gannaaw kenn wala naxaafuhu huwa te duñu ragal kañ nga xam ne moom la ñuy wax dëgg wala di ko laay bi wala nartafitu ilal te duñu gestu ñi nga xamante ne ñooy ñooy imaam yeeg ñooñu nga xamante ne bëgguñ ko ko wax mais xam nañ ne même buñ ko defee dina am lu ñu wàññi parce que li ñu doon jox ci xaalis mën nañ ko wàññi waaye dara dina am luñ mais dina mën nañ ko def du ñu rey duñ indi conséquence bu gën a rëy loolu duñ ci ragal dara waaw moo tax mu ne fa fiihil xiyaamu nekk na ci xadiis bi wax ji al xiyaamu taxaw bil amri ci digle bil ma'rufi ci njekk wan nahyi ak tere anil yi ci li nga xam ne mooy